بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wassalaamu ala ashraf almursalina sayidi alawalina wal axirin sayidna wa xabibina wa shafiina wa nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radi allahu tabaraka wa taala an xutbil aarifina wa imam siddiqin mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqati faa'izina rabihiina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñi ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'aarij ñu fi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax naan eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه sadaqallahu azim le borom subhaanahu wa taala di wax ne eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, bu yawmal qiyaamee eh, yéeféer yi maanaam ñi nga xamante ne bëgguñu woon a gis seen ay mbokk bëgguñu gis seen benn xarit waaye terewut loola yu bassaruunahum dana leen ko wan bañ gis ko ndax yawaddu dana mébét al mujrimu aji jom bi jaay eh, dana mébét eh, law yaftadi ay bu mënoona weccoo min azabi ci mbugal mu yow mi idin bis bi banihi ci doomam wa sahibatihi ak i àndandoom jigéen wa axihi ak i mbokkam wa fi wa fasilatihi ak way jege ñaale yamu fàcce allët yi ñooñee nga xam ne tu wii yi ñoo ko doon aar fa lay làpp saa su wa man fil ardi ak ñi nekk ci suuf si jam yi jami'an mboolem seen ñoom ñépp après am ban résultat tumma topp rek yun ji moom mucc Ah, loolu moom la ñu gisoon ci moom lañ tàmbale woon gis suñ jotaay weesu borom bi kon subhaanahu wa taala maanaam yegg si woon nañ fi muy waxee bam naan wa fasilatihi allati tuwiihi ah, wa fasilatihi mooy ñoom fàccee gisoon nañu eh, ne mooy ndeyam ak baayam ah, ngir dalilu aaya bi ci beneen bi ci des ndax alquran mooy firi alquran maanaam li gën a jege ci firim alquran kàddu yi alquran la ci boppam d'ailleurs bu fekkente ne ñi ngi bàyyi xel biñ tàmbalee ba léegi dañuy gis ne ne lu ci ëpp ci ni ñuy e, taxawee ci benn baat ngir mën koo leeral mooy aaya alquran ci jëmmi boppam maanaam ay aaya alquran ci leeral nangam maanaam ñoom ñooy gën a leeral yeneen yi ci des voilà voilà euh, kon ma euh, moom mooy kon euh, fasila fii bu ñu xoolee mooy alquran ci bu ñu xoolee ci suratu abasa ñu ngi wax wa ummihi wa abihi ñoom la tuddul fii te ñooñu la dugal ci baatu fasila maanaam mooy ndeyam ak baayam waaye tamit euh, mim baa bi awlaa maanaam mooy rawatina ne comme ci wolof wolof maanaam loolu la ñuy wax ci arab naan mim baa bi awlaa wala na ñu ko tuddee qiyaasul awlaa mooy a fortiori rawatina ne maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam ñi nga xam ne ñoom la bokk maanaam fi mu bokkee ñoom mooy ci ndeyam ak baayam mooy askan wi nga xam ne mooy bi gën a jege allati askan woowee nga xam ne tu wiihi moo ko daan aar yu wi awa yu wi ma wan moom dañuy wax ma wan alquran day jëfandikoo kon baat yooyu day jëfandikoo awa di jëfandikoo awa voilà gaawa ilal bayti benn la maanaam mooy dafa jublu maanaam dafa dem euh, jublu ci ni kër gi laqatu ca euh, kon foo fekkee baatu awa ci alquran ak awa ah comme awa ilayhi awa ila abawayhi voilà mooy bi yent yàlla yusuf alayhi salaatu wassalaam gis ne dafa dem euh, jël ndeyam ak baayam daal di teg daal leen di teg ci wetam ah maanaam euh, naka noonu euh, ñi nga xamante ne bi naan comme masalan beneen aaya bi yent yàlla Shuayb doon wax naan law anna lii bi bikum quwwa law anna lii bikum quwwa aw aawi ila ruknin shadid ay bu ma amoon kattan fekk gaa yi ko ñëw sonoon ko lool mu ne ay way law am na lii bikum quwwa ak a neexoon ma am kàttan bu ma jàmmarloo yi ak yéen aw aawi wala boobu mu mën a làqatu ji ilaa rukbin ci keno bu dëgër maanaam mooy ay mbokk moo tax borom subhaanahu wa ta'aala def maanaam ginnaaw yéen ci yàlla Shuayb alayhi salaatu wassalaam mboolem yeneen yi yenent yi ñëw ci ginnaaw yàlla da a defal maanaam seen mbokk maanaam defal leen ci seen famille ñoo xam ne danañ am doole danañ leen ko xoole ba nga xamante ne kenn du leen ñemee laal maanaam kon euh, moo tax nga gis ne wala laa raxtuka la rajam naaka yooyu nga di ko gis ci ginnaaw bi euh, kon borom subhaanahu wa taala li nga xamante ne tamit loolu la def Eh, maanaam eh, kon aaya boobu maanaam loolu lay tekki eh, léeg nga gis comme bi naan sa awi ilal jabal ya'simuni minal ma maanaam li doomu yéen ci yàlla noox bi waxoon alayhi salaatu bi mu naan ko ah yaa bunayya irkab ma'ana e yow sama doom te nga yéegal ñun ci gaal gi mu ne ko sa awi ilal jabal danaa dem làqatu ji dégg nga danaa dem jublu ji ci doj bi ya'simuni minal minal ma moom dana ma musal ci ci ndox mi la ca mujj la ca xew euh, loolu ñëpp xam nañ ko euh, ak it comme fi yent yàlla Musa alayhi salaatu salaam euh, bi ko Seydina Yusha ibn Nun alayhi salaam waxe mooy bi mooy mooy mooy ki ki ki borom subhaanahu wa di wax ci alquran naan moom fataahu maanaam moom mooy Euh, xaleem bi mooy mooy mooy mooy mooy bi euh, mbindaan bi mu ne borom subhaanahu wa ta'aala ne yéen ci yàlla nu euh, moo maanaam sayyidina Yusha ibn Nun alayhi salaam maanaam yenent la ci ginnaaw bi alayhi salaatu wa daf ni ko daf ni ko ara'ayta iz awaynaa ila saxrati yaa ngi fàttali iz awaynaa maanaam awaa maanaam ci loolu mooy ba ñu delloo la ba ñu jubloo ca doj ba maanaam nekk ca laqatu ca di ca noppal maanaam nekk fa di ca noppal voilà foofa fa inni nasitul huuda foofa laa fàttee euh, euh, euh, jën wa foofu laa fàttee ngaa ka wax <coughs> kon da ngay gis alquran suy wax day waxee noonu léeg mu wax ah, ma'wa kon jëfandikoo ma'wa ngir jublu gi ci nit ki di jublu ak it bu fa jubloo maanaam daf fay amuk dal loolu moom mooy ma'wa euh, waaye borom subhaanahu wa ta'aala léeg-léeg mu jëfandikoo ko ci alquran maanaam bi wax waa safara daan ne fa ma'waahumu naar ak fa innal jahiima hiyal ma'wa ak euh, fan naaru waa maswan lahum euh, voilà mooy maanaam kon làquwaay maanaam mooy hôtel xam nga hôtel bu ma naan damay def hôtel li muy tekki mooy dama fay jublu ah waaye falaay dal maanaam aw ma benn jubluwaay fu dul foofa euh, borom bi subhaanahu wa taala di wax lool di leeral ne jubluwaay bi ak làkkuwaay bi day aju rek ci nit ci ay bëgg-bëggam moo tax mu ne fa ammaa man tagha wa athara al-hayaata fa inna al-jahima hiya al waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa maanaam nga gis mu différencier mu teqale diggante ñaari làquwaay yi euh, ki nga xamante ne kon moom dafay àjjana moom mooy làquwaayam ak ki nga xam ne safara mooy làquwaayam lu tax parce que même bu fekkente ne safara moom ci jëmmi boppam du làquwaay xaqiqatan du foo xamante ne nit ki daf fay dal am fa tranquillité waaye sauf que nit ci bay bëgg-bëggi boppam yi mu topp moom moo ko tànn comme place bi nga xamante ne foofu lañ ko war a gànnalee maanaam mu àllaaxira loolu moom moo tax mu ne ndaal ki nga xam ne dafa beew maanaam jéeg gi limite yi nga xamante ne dëxëla yi nga xam ne moom lañ ko tegaloon ci alquran ak sunna fa amma man tawa wa asaral xayaata dunya mu ëffal dundu àdduna gi asara mooy ëffal maanaam mooy jox priorité loolu mooy isa isa mooy jox priorité kenn ci loo xamante ne yow ci sa bopp da nga koo waroon a jëfandikoo loolu moom mooy Isa d'ailleurs bokk na ci jikko yi borom subhanahu wa ta'ala tagge waa Ansaar radiyallahu am mun a wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa mooy ne dañuy ëffal ci seen kaw bopp maanaam dañuy jox keneen priorité ci seen kaw bopp donte mbir bi lu ñu soxlaa soxla maanaam dañuy am mbir soxla ko ñu gis seen beneen bopp jullit soxla ko ñu ne ñun. nangu nañu perte lii ngir kee am ko loolu mooy isa mu ne nag ñi nga xam ne dañoo beew tàqali ko maanaam ah, ñooñu woy ah, dañoo dañoo tànn dunduk àdduna wa yusiruna alxayaata dunya dañoo jël seen dunduk àdduna ñu prioriser ko maanaam jox ko gëdd gu rëy rëy ci kaw àllaaxira mu ne ku def loolu nag fa innal jahima naka jahim safaray tàkk-tàkk googu yol ma waaw mooy sa làquwaay maanaam parce yow yaa dem jublu foofu yaa fa dem làqu wa amma man xaafa maqaama rabbihi ki nga xam ne nag dafa ragal tiit li nga xamante ne moom mooy màggaayu boroomam subhaanahu wa taala wa naha nafsa anil hawa muy tere bakkan ay bànneex maanaam muy tere ba bakkan ay bànneex maanaam ak hawa maanaam mooy luy parce que mu ngi maanaam d'ailleurs al hawaa ngelaw foofu la jógee ak hawaa yahwi mooy loo xamante ne day maam day màbb maanaam luy daanu en chute libre loolu la tuddee hawaa yahwi comme naa xam wan najmi idaa hawaa maanaam luy daanu en chute mu ne nag euh, ku topp bànneexu bakkan looloo tax ñu tuddee ko bànneexu bakkan mooy nit ki su ko toppee maam day bàyyi day bàyyeeku day bàyyeeku moom mu di jël di ko xëcc di ko bit bit di ko wàcce ci suuf loolu moo tax ñu naan ko hawa an nafsa hawa maanaam day tere bakkan ci bànneexi mu ne kooku day fa in fa innal jannata hiyal ma'wa kooku day aljanna mooy la waaye maanaam nga gis kon lu tax parce que moom dafa jublu ci li nga xamante ne moom mooy yoonu aljana maanaam looloo tax ñu tuddee ko al kon da gis ne ku nekk fa nga jublu loolu mooy al ma'wa ci yow maanaam loolu moom mooy al ma'wa mooy itinéraire bi nga jël ne fii laa bëgg a teerse voilà mooy sa teeruwaay exactement baat boobu ma'wa teeruwaay li te euh, gis ne baat boo xamante ne li muy tekki mooy jublu ci dara ngir mu aar la ngir nga mën faa teeree ngir lu war a dalaate bañ la faa dale euh, loolu nag moom la baat boobu du tekki kon bu ñu xoolee maanaa yooyu yëpp loolu mooy maanaa bi ñu bokk léegi nag euh, lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu kaaraange ci wàllu cofeel ci wàllu mbëggeel ci wàllu yërmande ak li ci aju yëpp maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, maanaam dafa takkoo ak loola maanaam dafa takkoo rek ak mbir mi ci boppam mais du jëm bi moom mooy maanaaw awa ak awa maanaam du jëm bi mooy maanaa bi léegi nag fii borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne wa fasilatihi allati tuwi maanaam ak fasila mooy kon ñi nga xamante ne ñoom ñi ko gën a jege ci ay mbokkam te ndeyam ak nga xamante ne ñoom ñoo ko daan aar ci lu ne euh, mën na nekk tamit ndey ak baay spirituel maanaam boo xamante ne ci wàllu xalaatin la ci wàllu gis-gis la ci wàllu jikko la mooy comme lobby yi nga xamante ne yow loo bëgg a def rek maanaam ñoom dañ lay aar ñoom ñoo lay sàmm voilà ci ñoom ngay làkku ñoom ñooy sa wéeruwaay nga ñoom ñooy sa wéeruwaay euh, loolu ba tax ba lépp loo bëgg a def ci caay-caay ak ndëngte ci ñoom ngay làkka euh, moo tax léeg-léeg nit ki day dem ba nga xamante ne dañ koy askanalee mbir maanaam nga xam ne ci loola lay bokk ngir ne moom ci loola lay làqatoo euh, nga gis ñu ne di leen tuddee ay tur yoo xamante ne ñoo dañ dañuy dem ko siiwee sax tur booba askanoo gi ñu askanoo ci loola loolu nag mën na nekk lu baax comme mën na nekk lu bon bu fekkente ne nag aaya bi ci ñu bon ñi lay wax waaye waxul ñu baax bi euh, waaye su fekkente ne nit ki mën naa nekk ci géejug texe géeju texe waaye war gaalu alkane loolu mën naa ne maanaam nekk ci biir lii loo xamante ne lislaam la wala yoonu yàlla la wala yu mel noonu waaye suuf ko yow gaal gi nga yëg maanaam mooy yow ni nga ni nga ca nekkee ca géej ga ca fan ca war ak na nga cay doxale loolu ci boppam mooy gaalu alkane maanaam bu boobaa ak mucc dana jafe mi ngi mel ne ku ci géej ba pare géej normalement ndox la ba pare nekk ci bato boo xamante ne bato bi euh, ay carburant ñoo ci nekk ñu taw maanaam loolu le fait nga nekk ci ndox loolu du la musal loolu du la musal euh, yàlla ñu yàlla sàmm mu ne wa man fil ardi wa man ak mboolem ñi nga xam ne man ismu mawsul la lil aqil maanaam mooy Eh, borom bi subhaanahu buy wax naan maa fi samaawaati wa maa fil ardi bokkul ak sunaan man fi samaawaati wa man fil ardi bu benn maa ismu mawsuul la li ghayril aqil maanaam pronom relatif la mais pour ñi nga xam ne duñ xalaat borom bi subhaanahu wa taala su waxee loolu eh, maanaam lépp la bëgg a wax maanaam matériel beeg lépp ci biir amaa suy wax man. li ci nam moom mooy ñi nga xamante ne ñoom dañuy xalaat maanaam dañoo am am xel muy nit ñi ak jinne yi ak malaayika yi ñoom dañoo am xel moo tax suy wax naan euh, ci di wax ni wa man maanaam mooy mboolem nit ñi ak sax bu dee daa yilifoon ay jinne sax mu boole leen ci biir malaaka yi moom moom mënoon lañu cee boole bi waaye nit ñi lay wax kon wa man fil arde ñu nekk ci suuf si euh, waxoon nañu ne borom subhaanahu wa suy wax suuf si fii liy faral di jëfandikoo maanaam ci biir lay wax alors qu'en fait euh, maanaam ci biti nii dañuy am tendance yaakaar ne nit ñi ci kaw suuf si lañ ne alors que déedéet nit ñi ci biir suuf si lañ ne ci biir suuf si lañ ne ndax euh, suuf si dafa am atmosphère am tamit maanaam jawwu ji te jawwu jooju ci suuf si la bokk te nit ñi ñu ngi ci biir moo tax muy wax kon fil ard ñu nekk ci suuf si euh, al ard nag mooy suuf maanaam euh, daanaka jàpp firi waaye alquran su koy wax daf ci am ay maanaa yoo xamante ne moom la ci jublu léeg-léeg mu wax ko fekk luñ ci jublu moom mooy euh, bànneex yi nga xamante ne ak matériel yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si mooy mataaw euh, mataawul ardi wala zaatiha maanaam mooy ban maanaam matériel bi jumtuwaay yi pometu àdduna ak li nga xamante ne moom mooy euh, li nekk ci suuf ci ay euh, li ñuy jëfandikoo di ko bànneexoo ak bànneex yi rek comme fi borom subhaanahu wa ta'ala wax naan yaa ayyuhal ladhina ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg mais lan moo leen dal ba xamante ne suñu leen waxee ne daw leen ngeen dem ci yoonu yàlla ngeen nekk ci ngeen xeex ci yoonu yàlla issaqaltum ilal ardi ngeen daal di eh, diis lool diis seen yaram diis lool ngeen dem di jublu ji ci bànneexu adduna yi voilà ci bànneexu adduna yi buñ ci wax kaay kaay kaay xeex ci yoonu yàlla eh, jamonoy xeex maanaam ak jaasi wala ay armes yi dañuy bañ di lay wane ko bañ koo def waaye su fekkente ne tamit jamono la ji nga xamante ne xeex ak arme amul waaye léegi xeex ak sa bakkan la ak xeex ngir l'islam jëm kanam ne serait-ce nga ubbi sa làmmiñ wax ci ne serait-ce que nga jàppale ñu ci ne nga gis ne dañ naan tàndu ko ah dégg nga istaqaltum ilal ardi daal di seen yaram diis ngeen jëm ci ah, Euh, ak euh, ak jumtuwaayu adduna yi maanaam ngeen di nekk ci di wut rek ah, matériel bi di wut rek adduna alal adduna am am adduna kese kon foofu al arme loolu la koy teg euh, comme am na beneen aaya sax bi mu naan walaw shi'naa la rafa'naahu bihaa walaakinnahu axlada ilal ardi fa masaluhu ka masalil kalbi in taxmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas maanaam mooy bi mu naan euh, Balaam ibn Baqura euh, kenn la ci waa banu Israël nekkoon borom mu xam bu mag bañ wax sax ne xamoon na ismul laahil a'zam borom subhaanahu wa ta'aala xamoon na ko xamuloon na bi nag daal ni xam-xam boobu nga xamante ne moom lañ ko joxoon mu ne walaw shi'naa suñu sooboon ñun dinañu jaa dinañ ko yëkkati jaare ko ci xam-xam boobu ndax xam-xam de manière générale da yëkkati nit mu ne walaakinnahu axlada ilal ard waaye moom. moo sax jëm ci bànneexu adduna yi rek ak mbiri adduna maanaam kon foofu loolu lay teg tamit moo tax mu ne fa masaluhu misaalu borom xam-xam bu mel noonu nga xamante ne ko lieu mu jàpp ci yàlla wax di def te yàlla rek tax mais moom bu ko defee yàlla yëkkati ko waaye moom mu jublu ci affaire u adduna matériel ba léegi sax euh, am na mbokk moo ko doon wax fan yee ba ma ko doon laaj ne ko moom nan la déggee baatu fatxu bi ñuy wax mu ne ma ah man li ma gis gars di ko wax daal ñoom bu ñu diw am na fatxu li muy teg mooy mbooloo maa ngi koy dëgmal alal jaa ngi ñëw yoon na oto yu rafet ainsi de loolu daal dañ naan fatxu bi ñëw te loolu xaqiqatan ci langage mu nitu yàlla yi xaajul bay nuroog fat ah tekkiwu ko jotuwuñ dara euh, léegi mu ne kon boroom xam-xam boobu nga xamante ne loolu la préféré mu ne boroom subhaanahu wa ta'aala ne misaalam mooy misaalu xaj te masalil kal koox boo xamante ne in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas tahmil alayhi euh, tekkiwul boo ko yanee dara tekkiwul loolu mais mooy soo ko dàqee maanaam soo ko dàqee aju anam maanaam ah, nan lañ koy waxee sax tuub non wala am na benn baat bi ñu ko daan wax ah tuub maanaam ngir mu daw soo ko waxee maanaam mu daw nga gis ko yal xas muy génne bi di xoox aw tatruku soo ko bàyyee mu tëdd tamit nga gis ko mu toogaat génne làmmiñ bi di xoox maanaam mooy foo ko fekk. mi ngi ci coono di di di jublu mbiru àdduna yi te du ci def mukk parce que lu ci am du ko doy loolu mooy nekk problème bu majeur bi nga xamante ne moom mooy problème mu ñi nga xamante ne euh, dañoo am euh, maanaam mooy xeetu borom xam-xam sàmm wala boog ñii ñoo nga xam ne am nañu xam-xam parce que dana ah tey naa ko jox nañ ko xam-xam waxul ne waa ji borom xam-xam la waxul ne aalim la wala minal ulama déedéet jox nañ ko xam. Euh, kon mooy am na lu mu am ci xam-xam mais mu en soi du borom xam-xam dafa am ay jikko yu muy àndaaleel dafa am ay état d'esprit yu muy àndaaleel mentalité bu muy àndaaleel ak doxalin bu muy àndaaleel maanaam c'est un tout comme tabax rek du du du du ay briques kese briques yi essentiel nañ ci d'accord mais du ay briques kese il faut mu am ay weñ yu koy dëgëral ay ay raax ñu koy raax ainsi de suite pour mu mën a taxaw. xam-xam noonu la mel maanaam xam-xam bi ci digg boppam rek taxul nga nekk borom ko xam mais li muy àndaale yëpp c'est un tout moom moo tax nit ki mën a nekk borom ko xam kon foofu suuf loolu la fay teg euh, suuf léeg-léeg euh, day tekki benn day tekki par exemple suuf maanaam àjjana àjjana borom subhaanahu wa taala euh, daf koy wax. Euh, comme mu aw wa awrasana al arda natabawwa'u fil euh, euh, fil jannati kayfa nasha maanaam mooy borom subhaanahu wa taala ngi sant yàlla moom borom subhaanahu wa mi nga xamante ne moom moo ñu may ñu teg maanaam ñu tegu ci yoon bu jub waaye ba pare mu ne wa awrasana al arda moo ñu donnloo suuf si muy àjjana comme li Yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam yéeféer bu nekk ak jullit bu nekk. maanaam nit ku ne am na kër àjjana am na kër safara léegi su fekkente ne nit ki dafa def maanaam dafa mujjee dem safara maanaam këru kër ga nekkoon àjjana maanaam bu booba waa àjjana ñoo fa ne ñoom ñoo koy doon maanaam kon noo tax aw rasuman arda comme wa tilka daarul aaxirati naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna fil ardi du boobu wala wala wala xasana déedéet naan Euh, bi mu naan nuuri fu xaa mën na saa ku ñu neex ci euh, ci ak fi naan fi mu naan euh, wala qad katabna fi zabur min ba'di ne anna arda na ko suuf si kon yarithuha dana ko doon ibadi as-salihun sama jaam yu seen yi te mooy comme li alquran wax ulaa'ika humul waarithun ñooñu ñooy doon mooy alladhina yarisuna al-firdawsa hum fiha khalidun ñoom ñooy doon ñoom firdaws ñoom dañ fay sax kon suuf si waxtu bii wax mooy suuf parce que mooy àjjana moom lay wax al ard léeg nag borom subhanahu wa ta'ala wax al ard ci alquran euh, fekk lu mu ci jublu maanaam li muy tekki euh, mooy euh, suuf si maanaam li ci kaw nii rek ci suuf si. comme bi mu naan yox bu si aay yi muy wax yëpp yox yël arda ba adama ci xaar mooy dundal suuf si ginnaaw bi mu deewee maanaam li mu ci jublu rek mooy fi gën a féete kaw ci suuf si fi gën a féete ci suuf si euh, nga xamante ne euh, moom la ñuy bay voilà bu ñuy bay foofu la ñuy bay mais bu suuf si yëpp yëpp yëpp moom lay wax euh, am na tamit mooy mooy mooy bu tawee suuf si day day day day sax Euh, léeg-léeg mu wax ko tamit fekk li ci jublu mooy mooy l'écorce terrestre maanaam xachatul arbre maanaam mooy suuf si mais euh, li nga xam ne moom mooy li ci kaw mooy xollitu suuf si comme tey fi mu naan euh, fi mu naan li mu naan wa alqaynaa fil ardi rawasiya an tamida bikum wala boog wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa sub wa anhaaran wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhaaran wa subulan la'allakum tahtadun maanaam moom mu ne moom moo sànni ci suuf si ay doj pour bañ suuf si yëngatu ci yéen mais nag euh, ba pare daal ni an tamida bikum ba pare wa anhaaran ak ay dex wa subulan la'allakum tahtadun mu defal leen ay yoon bu ko defee ngeen kon loolu boobaa suuf si li muy tekki rek mooy li féete kaw suuf si ak fële nga xamante ne da doon suuf si nga xamante ne moom la ñuy bay léeg suuf si comme al ardul muqaddasa maanaam suuf si nga xamante ne dafa se dañ koo sellal boobu moom baytul maqdis la mooy benn place ak ci adduna euh, suuf si euh, fekk li mu ci jublu moom mooy Euh, kawratul ardi maanaam mooy euh, suuf si ci jëmmi boppam maanaam mooy planète bi planète bi ci boppam te loolu fu muy waxee ñaare euh, xalaqa samaawaati wal ard maanaam bind na asamaan fekk suuf si loolu la ci jublu léeg-léeg mu wax suuf si fekk lim ci jublu moom mooy nit ñi fi ñuy génnee maanaam mooy bàmmeel yi yawma tashaqqaqul ardu Euh, euh, euh, déedéet bi mu naan yawma yaxrujuuna min al ardi sira'an voilà yawma tashaqqaqu al ardu anhum wala yawma tashaqqaqu al ardu anhum sira'an ak tamit aay yu mel noonu mooy bis bi suuf si di xar ci ñoom bu ko defee ñu daal di génn ak maanaam bis bi nga xam ne ci la ñuy génnee minal ajdaasi bopp ci bàmmeel yi maanaam foofu aji daal suñu jëfandikoo feewu aaya bi saar bi mais euh, fële yow ma tashaqqaqul ardu anhum maanaam bis bi nga xamante ne suuf si day xar ci ñoom maanaam euh, euh, mooy mooy bàmmeel yi kon foofu bàmmeel yi la ci jublu kon alquran dañuy gis ni léeg nag mu jëfandikoo suuf si fekk li ci jublu mooy mbooleem li nga xamante ne moom mooy suuf si planète bii ñu ne mais ak bépp planète bu ko nuru ak bépp planète bu ko nuru boo xamante ne ah dund mën na faa am maanaam dund mën na faa am ci ci mboolem univers euh, comme mooy aay yim naan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha amul dara luy dukkat ci kaw suuf lu dul ne yàlla moom moo yor wërsëgam maanaam lépp loo xam ne day dukkat ci kaw suuf rek yàllaa yoroo yor sëgam maanaam mu ne wa yasta wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha moom moo xam fan mooy daluwaayam ak tamit fan mooy jubluwaayam boobaa mboo nekk planète boo xam ne suuf mën na faa am rek ah, eh, loolu eh, day daal nekk suuf soos moo tax ci beneen aaya mu njëkk mu ne wa maa basta fiihimaa min daabba wa huwa alaa jam'ihim idhaa yashaa'u qadiir moom moo bind asamaan seeg suuf si xalaqa samaawaati wal arda wa maa basta fiihimaa min daabba ak li nga xamante ne moom la ci tasaare ci lépp luy dikk ci kaw suuf ba pare daal di wa huwa alaa jam'ihim moom yàlla mën na leen a dajale izaa yashaa'u su ko neexee moom am qadiiru ku am sañ-sañ ak kattan ci loolu la maanaam tey bu ñu supposé woon ne loolu moom moo tax possibilité wu mu am ñeneen ci yeneen univers ci yeneen euh, univers mu am beneen planète boo xamante ne am na ñeneen i mbindeef yu fa ne yuy maanaam alxuraan ko wala boog waxuñu ne am na parce que xamuñ ci dara man xaw ma ci dara man mais euh, ndax masala la boo xamante ne ko léegi euh, euh, dama ci dama maanaam dama ci sikki sàkka ci ci ndax dëgg la ndax am na war a amul waaye li ma mën a wax mooy ne alquran maanaam bu amoon mën nañ maanaa mën nañ ko dugal ci aaya bi ci aaya bi moo wax ni maanaam bu amoon maanaa boobu mën nañ koo dugal ci aaya bi mooy nag mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala wa maa bassa fiihimaa min daabba maanaam am li nga xamante ne moom la tasaaree ci asamaan yi ak suuf si gis nga fiihimaa maanaam ci asamaan yi ak suuf si min daabbatin ci ay dundit maanaam ñuy dund wa te moom yàlla ala jam'ihim ci mën leen a dajale maanaam ñu xamante izaa yashaa'u su ko neexee qadirun am na ci sañ-sañ ak kàttan maanaam tey buñ supposé woon ni am na feneen ci yeneen univers ni univers bi mag yi ni mu gàndee ni mu rëyee li mu làmboo ci ay mbooleem yi ay biddiw possibilité wu mu am beneen suuf bu mel ni suñu bos ba pare mu am borom subhaanahu wa ta'aala ñu mu fa def defal ak dund amaan na duñ doon ay nit comme ñun naam parce que ñun <laughs> ñun loolu moom ñun doomu aadama loolu moom leer na mais amaan na mu nekk yeneen di dund waaye ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala da leen ne defal foofu ñuy dund ba pare dàbbale leen tudde parce que. Euh, moo tax mu ne rek ci asamaan ak suuf si ba pare daal ne ak lim fi def lim fi tasaare ci ay dabba dabba euh, mooy luy dukkat kullamaa yadubbu fil ard lépp luy dukkat ci suuf loolu la ñuy tuddee dabba est-ce que malaaka yi mën nañ ci biir wallahu a'lam mais zaahiru mbir mi ci alquran su koy wax mooy ne malaaka yi dugguñ ci biir kon am na kon yeneen i mbindeef lay wax mu ne waaye moom yàlla ñun suñu suñu suñu neex maanaam moom fu ko neexee. suñu daje maanaam ñun ñu dem ba daje ak ñooña loolu su neexee yàlla rek dana am su neexee yàlla rek dana am euh, nekkuma di wax ne loolu am nañ mooy comme ñi ñi ñuy wax extraterrestre yooyu man waxuma ne am naña ah, mais dama ne suñ demoon ba am ba ñu gis ne am na mën nañ jël maanaam boobu aaya bii dana ko làmboo maanaam bu boobaa parce que al bu boobaa lépp lu nekk ci suuf la ak lépp loo xamante ne dafa am ak dafa am dafa am euh, ak dund bu mën a possible foofu maanaam fépp foo xamante ne am na dund gu fa mën a possible rek eh, eh, loolu eh, bu boobaa dañuy daal di gis ne borom subhaanahu wa taala kon junjoon na ci alquran bi waaye ñun en tant que doomu aadama moom borom subhaanahu wa taala wax nañu wax lu leer minha xalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan fii yéen fii yéen moom fii ngeen min haa ci suuf si xalaat naa ko lañ leen bindee yéen ci suuf si ngeen lañ leen bindee mais possibilité wu yàlla bind ñeneen ci beneen suuf loolu dàquwul ndax wa yaxluqu maa laa ta'lamuun yàlla bind na loo leen xamul voilà loolu dàquwul mais nag saxul tamit saxugul de. Euh, kon borom subhaanahu wa ta'aala am na sañ-sañ ci loola maanaam ne yéen moom fii ngeen jóge fii lañ leen bindee te fii lañ leen di génnee voilà fii lañ leen di génnee wa minhaa nu'iidukum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa ba pare fii ngeen di génne waate beneen yoon te yawmal qiyaamati fii ngeen koy eh, defee muy ah eh, al ard mooy ardul mahshar mooy suuf si nga xamante ne eh, fi la daje bi di am. fii ci bu yowmal qiyaama euh, léeg-léeg borom subhaanahu wa wax suuf si fekk juróom-ñaari suuf yi la ci jublu parce que ni asamaan yi nekkee juróom-ñaar noonu la suuf si nekkee juróom-ñaar loolu lu jeex ci ay xadis dëgëral nañ ko ànd ak ne alquran suy wax suy wax benn suuf rek lay wax maanaam alquran ba alquran daj amul fenn fu mu waxe al araduna wala al aradi wala yu mel maanaam di wax suuf si di ko mettre au pluriel alquran ba alquran rek saa yu waxee suuf si au singulier la ko wax au singulier la koy wax euh, kon borom subhaanahu wa taala bi mu naan euh, masalan allahu alladi xalaqa sab'a samawati wa min al ardi mislahunna borom bi subhaanahu wa taala moom moo bind juróom-ñaari asamaan waaye tamit maanaam ci benn ci maanaawu wa min maanaam mooy ti ci suuf si tamit maanaam lu mel ni mislahunna lu mel ni kem asamaan maanaam mooy ci lim lu mel ni asamaan yi ci lim am na ci suuf si te loolu xadis yi koy dëgëral mooy xadis nekk ci saxexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man axada min al ard shibran man axada shibran min al ard zulman man axada shibran min al ard zulman yutawwiquhu llahu yawma al qiyamati min sab'i aradin képp koo xamante ne dangaa nangu suufas jàmbur lu tolloo euh, ndëggu tànk shibr mooy benn paa kese mu ne borom subhaanahu wa taala ne lu toll noonu borom bi dana la ko yan min sab'i aradina ci juróom-ñaari ci juróom-ñaari suuf kon eh, juróom suñu suuf sii ci la bokk bii nga xamante ne d'ailleurs moo ñu ci la ñu profité du gàtt beneen maanaawu suuf si mais dinañ ñëwaat ci juróom-ñaari. mooy suuf si nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dakaa wax maanaam dafa ne juróom-ñaari suuf daf ne daf suuf si mooy adimul ardi mooy suuf si nga xamante ne moom mooy eh, yi mooy mooy suuf yu weex yi yu xonk yi voilà eh, ak bu ñuul bi nga xam ne moom lañ dajale ngir bind ci maam Adama wallahu akhrajakum min al ardi nabata comme le Alxuraan wax wala boog ah, wallahu yumbitukum minal ardi nabata ak tamit fi mu naan euh, fi mu naan boo fee wax akhrajakum minal ardi nabata moom moo leen génneel suuf si gàncax waaye fii mi mu naan euh, xalaqakum euh, minal ardi maanaam moom mooy borom subhaanahu wa moo leen bindee yéen ci suuf si comme ci suuf si la leen borom subhaanahu wa bindee moo tax yéen tamit. ngeen daa di ah eh, ngeen daa di nekk ay doomu aadama ndax maam aadama lañ bindee ci suuf si kon borom subhaanahu wa ta'aala suy wax loolu suy wax loolu kon ne ndekete ñun ci suuf si lañu borom subhaanahu wa ta'aala bindee moo tax ñun ñu nekk ci suuf si nii waaye terewul borom subhaanahu wa ta'aala amal na yeneen juróom-ñaari suuf yoo xamante ne kawratul ard bi benn la ci. maanaam mooy suuf si nga xamante ne moom mooy alkawra maanaam mooy euh, rond bi mooy euh, sphère sphéroïde bi nga xam ne dafa mel comme nen am na ay aay yu koy dëgëral ne ñun suñu suuf si lañ ñu euh, maanaam suuf si la borom bi di wax bi mu naan huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi moom moo leen def ngeen nekk xalifa yàlla ay xalifaam moom yàlla ci kaw suuf si boobaa li ci jublu mooy suñu. mooy mooy suñu suuf sii nii ak mbooleem li nga xamante ne mu mooy di ko wër maanaam yamul rek ci suuf si ci boppam mais mboolem li nga xam ne ko wër tamit ci la bokk moo ñu ñu nekk ay xalifa yàlla ci kaw suuf si suuf ak jaww ji mu am nandal lépp ci la bokk maanaam nekkatul rek kon euh, jëmmi suuf si ci boppam mais ak jaww ji mu àndal naka noonu borom subhaanahu wa taala kon bi mu fil ardi xalifa damay def ci suuf si ma dama def fa sama xalifa waaye loolu suuf soosu benn suuf la ci biir juróom-ñaar nga xamante ne alquran junj na ko yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama saxal na ko ci loolu benn du ñaar ci ay xadis masalan fi muy waxee ay ku tool ku tool suufas jàmbur juróom-ñaari suuf si lañ euh, juróom-ñaari suuf yooyu yooyu am nañ bokk suñu suuf si donte suñu ci suuf si la nekk maanaam li composé loolu lu mat a leeral la li nga xamante ne moom mooy li différence yi li def différence entre ñun suuf si ñu ne ak suuf si maanaam ak juróom-ñaar yeneen juróom-benn suuf si mooy ne asamaan yi ñoom dañoo tegaloo ñoom dañoo tegaloo alors que suuf si maanaam yëpp juróom-ñaar yëpp suñu suuf si la ne. juróom benn bi moom mooy ñoom suñu suuf si zahir bi yeneen yi ci des dañoo làq dañoo nëbbatu maanaam ay suufas baatin lañ loolu bokk na ci xikma yi ndax borom subhaanahu wa ta'ala suy wax al suuf si moom tout le temps au singulier la koy def maanaam benn rek la ndax juróom benn yeneen suuf yëpp sii lañ nekk waaye nag ay suuf yu làqatu lañ ay suuf yu làqatu lañ. kon suuf yi jinne yi dëkke yooyu benn la ci yooyu tamit xaqiqatan buñ ko xoolee juróom-ñaar lañ loolu leeraloon nañ ko bi ñu nekk ci si suratul naas yi mooy bi ñu leeral aay boobu ñu naan jinnati wan naas yi waxoon nañ seen suuf yi ak façon jinne yi ñoom ñii seen niveau yi nga xam ne moom lañu ñu dëkkee ci suuf si ñi nga xamante ne tam moom mooy euh, suuf si nga xamante ne am na yeneen i suuf comme fi Yaajuuj ak Maajuuj nekk voilà fi Yaajuuj ak Maajuuj nekk mooy euh, borom subhaanahu wa leeral na ko wax na ko euh, bi mu naan ñoom nag inna yaa Dhal Qarnayni inna Ya'juuja wa Ma'juuja mufsiduuna fil ardi fa hal naj'alu laka xarjan alaa an taj'ala baynanaa wa baynahum saddan maanaam Dul Qarnayni borom subhaanahu wa daf koo defoon ba suuf yëpp moom daf ci doon def inna makkannaa lahu naa ardi wa aataynahu min kulli dañ koo jàppandeloon ci suuf si gis nga makkannaa mais comme suuf si la te juróom benn suuf yi ci des yëpp fi la moo tax moom yeneen suuf yëpp xamoon na leen ba pare daan wa aataynahu min kulli shay'in mbir bu nekk maanaam fànn bu nekk suuf si wutaloon nañ ko yoon sabab mooy yoon wu muy jaar. pour mën faa yegg voilà mooy fijaajan yaa ko am na wasalaka lakum fiha fija fijaajan maanaam fijaaj moom mooy ay yoon yi nga xam ne moom mooy ay fajj moom mooy yoon yoo xam ne day xar maanaam place la yoo xamante ne kon dafa am fu ñuy fu ñuy xar pour mën faa yegg pour mën faa dugg ci suñu suuf si la nekk euh, borom subhanahu wa ta'ala ku mu soob ci jaamu bi nag mën na ko ubbil yoon yooyu mu mën a dem ci yeneen suuf yi di dellu si waat suñ suuf si waaye loolu ko yàlla defal la euh, muy suuf soo xam ne nag comme Zul Qarnayni moom demoon na ci yëpp comme d'ailleurs euh, ñu yegg la fi muy wax ci Yaajuuj ak Maajuuj ñoom suuf sañ ne d'ailleurs Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ñoom dafa am rek benn euh, sadd maanaam benn comme ne Alxuraan tudd benn genre barrière boo xam ne moom lañ tabax boo xam ne Zul Qarnayni moom la tabax raaxe ko ñoom seen diggante ak suñu diggante ñoom moo tax ñoom ñëwuñu fi waaye ñoom bis mu nekk dañuy xëy di dóor di dóor miir boobu saa yoo xamante ne dem nañ ba faj fekk ko tuuti nga xam ne jàpp nañu lii buñ dóoree mu yegg rek mu ne ngoon gi eh, ñu ne waa léegi nañ arrêté quoi bu subaa ñu ñëw rek yegg la waaye bu subaa suñ dellu see dañuy fekk affaire bi bis bi ñuy wax insha allah ci lay xam ci la ñuy ñëw xar ko daal di dugg voilà comme li alquran hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun maanaam ba bu ñu ubbilee ya'juj ak ma'juj maanaam mboolem wàllu suuf si mboolem yi dañ koy fees dell dañuy ba doonte di bàbbee ya'juj ak ma'juj kon peuple lañ boo xam ne borom subhanahu wa ak wala yeneen bi sallallahu alayhi day leeral. ne dañoo bari bari waaye boo xam ne maanaam bu ñu ñëwee ci suuf si maanaam dañuy fees dell dell ba pare mu ne Yaajuuj ak Maajuuj ay peuple lañ yoo xam ne ni ñu mel par rapport ak ñun ñi ngi mel ni boo jëlee am yëkk kuy boo xam ne dafa weex tàll am benn pepp karaw bu ñuul ci ñoom maanaam bu ñu nekk maanaam mu ne ñun ñun ñi bu ñu comparé ak Yaajuuj ak Maajuuj ñun dañoo mel ni pepp karaw booba ci bëriwaayu Yaajuuj ak Maajuuj naka noonu wala boog ñu jël beneen pepp karaw beneen yëkku kuy boo xam ne dafa am pepp karaw bu weex te moom mu ñuul kukk maanaam ni pepp bu weex boobu tuutee ci biir yëkku kuy bi noonu maanaam ci biir nombre de karawul yëkku bi ñun noonu la ñu tuutee comparé ak Yaajuuj ak Maajuuj xaqiqatan loolu bu doon suuf soosu ci suñu suufu zaahir gii lañ nekk xaqiqatan ba tey génn nañ ba pare tamit ba tey am dina leen gis sonde spatiale yeeg photographie eh, num espace beeg yooyu yëpp dana leen gis ba pare benn miir bu tëj maanaam mënta téye nombre de personnes yooyu maanaam ñun tey eh, sept jàpp huit la ñu ngi jëm ci neuf milliards de personnes ñu comparé ñu ak Yaajuuj ak Maajuuj ñu bëree ñu mel ni benn pepp karaw ci biir yëpp kuy boo xamante ne maanaam euh, benn pepp karaw bu ñuul ci biir yëpp kuy boo xamante dafa weextaal maanaam loolu da gis ne ñoom nan baree bu doon moom lu zahir bii lañ ne kon ba tey ah ubbi te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mos na tiit ci nelaw yeewu daan ni allahu akbar waylun lil arab min su'in qad iqtarab laqad futihat li ya'juj wa ma'juj misla hadha dafa jóg ni allahu akbar tos kere na arab yi ci musiba boo xamante ne bi ngi leen di jege si ubbil nañ tey jii Yaajuuj ak Maajuuj lu tollu nii maanaam daal di dajale ñaari baaraam yi baaraam bu eh, déy bi ak baaraamu joxoñukaay bi jege ñële leen maanaam kon lool mooy wane ni eh, bu doon ne Yaajuuj ak Maajuuj ay dañoo maanaam suuf sañu ne ci suñu suuf si la bokk kon duñ fi xaj parce que bu ñu ñoom bu ñu duggee ci suuf si rek comme li alquran wax comme li yeneen bi maanaam ñoom dañuy fees mbedd di suuf sépp mooy wane ne ñoom kon suuf sañu nekk la doon ci suñu suuf si la waaye dañ koo fàtt euh, beneen suuf si nga xamante ne nag mooy euh, suuf soofu nga xam ne moom la ñeen ñi Zulqarnayn doon waxal alayhi salaam doon waxal ñooñu tamit dañoo am suuf suñu ne mu am suuf soo xamante ne borom subhaanahu wa daf ko tuddee matla ash ak suuf soo xam ne borom subhaanahu wa daf ko tuddee dafa nekk mooy maghrib ash-shams ba pare daf ne sax suuf soosu daf ne taghrubu fi aynin hamia maanaam fi jant bi di soowee nga xam ne day soo ci bëtu ndox boo xamante ne dafa dafa dafa dafa xonk maanaam dafa bënnit bi dafa xonk te loolu noonu mënul nekk ci zahir tamit loolu moo lay war ne suuf soosu suufas baatin la parce que jant bi ci zahir nii amul fu muy soowee maanaam amul fu muy dem naan daf fay so fi muy maanaam suuf si mooy wër mooy wër ba ci rek moo koy wër moo tax muy ñu muy soo ak a fenk mais ci baatin am na suuf soo xamante ne foofu lay soowee ah. foo xamante ne maanaam suuf la dafa am ndox maanaam foofu alquran loolu la wax ne foofu la nekk nee na te wajada fiha qawma fekk na fa ay nit voilà mais ñoo xam ne laa yakaaduna yafqahuna qawla xaw ñu sax mën a comprendre wax ji Zulkarnayni mën a wax ak ñoom alayhi parce que bokkuñu langage yi ñuy wax voilà maanaam yii yëpp ay suuf la yoo xam ne borom daf kaa def bu dee suuf si jinne yi di di di di def di yent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu tamit leeral nañ nañu ne eh, te alquran sax wax na ko ne jamono yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam maanaam jinne dañ daan nekk jaxasoo nit ñi nit di gis d'ailleurs moo tax yonent bi sallallahu jàppee eh, seytaane bi ñëwoon ci jumaa ji ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko su ma bañul woon lii weddi ñaan nga yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam ñaanoon kon ba tey dama lay dem wan la nit ñi parce que jamono yent yàlla Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam nit ñi jinne yi dañ daan gisante dañ daan jaxasoo ko dans la vie maanaam brèche bi euh, maanaam euh, barrière bi doxoon diggante nit ñi jinne yi ci seen monde yi barrière boobu yàlla da kaa dindi woon période boobu mais bi mu fi jógee barrière boobu delluwaat ñu delluwaat jinne ci seen monde mu tëjaat barrière bi voilà donc suuf yi juróom-ñaar yooyu juróom-ñaari suuf lañ après am na jabalu xaaf voilà loolu tamit beneen montagne la montagne la boo xam ne beneen suuf la voilà suuf soosu boobu euh, moom suufas baatin la moom tamit bu nekk ci aalamul barzax aalamul xayaal kon ci gàttal dañuy wax ne euh, borom subhaanahu wa ta'aala kon ci alxuraan léeg-léeg mu wax suuf si fekk tamit loolu la ci dugg waaye bu ne am na beneen fu muy waxee suuf si bi mu naan euh, man fil ardi jami'an maanaam bu boobaa euh, li mu ci jublu moom mooy suuf si nga xamante ne moom lañ nekk ak mboolem li nga xamante ne ñoom ñoo ko dëkk comme le alquran wax ne wa iz qaala Musa yaa qawmi in takfuru antum wa iz qaala Musa li qawmihi in an antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ganiyyun hamid e bi yéen fi yàlla Musa alayhi salaam waxee nii nii ñoom ñi ne leen e eh, yéen samay maanaam li xaw mi in boo leen weddee yàlla yéen ñi nekk ci suuf si yëpp na xam ne yàlla moom ko woomal la ba pare ko sanku la bu fekkente ne tamit comme fii wa man fil ardi jami'an thumma yunji maanaam mooy mboolem ñi dëkk ci suuf si ñooñu la ci maanaam mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo peuple suuf si wa man fil ardi kon ñu nekk ci suuf si maanaam mooy mbooleem nit ñi ñu dëkk mbooleem nit ñi dëkk suuf euh, kon mu ne jam yi am mboolem seen mboolem seen maanaam mooy ñoom ñëpp amul kenn ku des comme li alquran walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an bu sooboon yàlla kon ñi nekk ci suuf si yëpp di ay nit kulluhum ñoom ñëpp jami'an boo leen seen waa ji moom it li muy mébét moom mooy maanaam mu ne bu neexoon yàlla ñoom ñëpp ñu dugal summa topp lan mooy xew yun mu musal ko moom yàlla maanaam moom xam na ndek de sax mucc gi dootul nekkati ci moom mais ci yàlla lay jóge am na jàpp mooy mucc waaye moom bëgg na ko maanaam moo tax mucc mooy mbir mi nga xamante ne mooy bi gën a primaire bi gën a élémentaire bi ñëpp bëgg mooy dara bañ naa dal loo xamante ne musiba la loolu mooy li gën a élémentaire bi ñëpp bëgg mooy jàmm mooy mucc ak jàmm euh, loolu moom moo tax nit ki mën nañ bëri lu muy wut di ko wut di ko wut di ko wut mais su gisee ni moom danger bi mi ngi dal ci kawam day gis day préférer yi mu doon wut ak yi mu doon accumuler di ko dajale mu leen di perte par benn benn ba des moom kese maanaam par benn benn muy perte lépp ba des moom kese moom mu mucc maanaam da gis ne loolu mucc moo tax mucc dafa bokk ci li nga xamante ne mooy li ëpp solo mooy li gën a primordial maanaam li nga xam ne moom mooy li gën a am solo li nga xam ne moom la nit ki di moo tax bu àllaaxira gis nga waa moom malgré pouvoir yi mu amoon ci suuf si ci kaw suuf yëpp li mu amoon ci ay am am ak moomeel lépp instant boobu noonu dafa am problème bëgg naa mucc te loolu moom moo nekkoon problème am mooy lan la bëgg na ko yàlla musal ci safara parce que loolu moom mooy euh, li alquran wax wa man zuhziha fa man zuhziha naari wa udxila jannata faqad faz faqad faz wa mal xayaatu dunya illa mataaul képp koo xamante ne dañ koo dàqale safara am anin na dañ koo soril safara wa udxilal janna ñu dugal ko aljanna faqat faaza kooku texe na maanaam jëmmi texe ndeket mooy jëmmi mucc maanaam mooy lan mooy nga mucc ci safara bu boobaa lenn rek moo fi def mooy dugg aljanna Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafay wax ne ñun saxaaba yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla musul ñu ci safara daf ñu daan préoccupé soxla lool ba tax léeg-léeg doonuñu woon sax tal ñaan dem àjjana mais tellement que ñun liñ doon xalaat mooy ñaan dem mucc ci safara te mooy loolu mooy d'abord yow nan ngay lijjantee bu bul dem safara ba pare maanaam euh, te loolu mbas mi euh, wane na ko maanaam mbas mi nga xam ne moo dal ci àdduna bi wane na ko mooy ne nit ñi mboolem liñ naan wuti ji finalement euh, ñëpp dañ naan ne gars yi dem seen kër saa parce que lu tax parce que xam nañ ne léegi lañ daan dem di wuti ji na non mais xam nga xam nga ni boo toogee sa kër la nga daan am yi doo am waaye nee naa saa waaye toogal rek te ngaa toog nga gis sax réew yi am doole ñu ne nit ñi toog leen man dinaa leen jox alors dinaa leen jox loo leen dundee. dinaa leen jàppale mais toog leen seen kër yi balaa balaa parce que lu tax parce que mucc mooy li gën a élémentaire mooy ëpp solo mooy mucc te loolu mooy yëpp borom xel mooy nan ngay def d'abord ba mucc euh, kon ñu daal di foofu incha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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا